أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين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 ñu ngi woon ba léegi ci ilmul mawaris ne woon ci wàllu miiraas al ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnatih yaakaaroon nañ ne duñu dépasser une heure yi te duñu jeexal mawaani yi waaye buur yàlla mujj na def mu sotti ndax mbir yi farul fay batterie doon na kii waaye far na dem ba mu jeex walillahi alhamdu wal minna kon gisoon nañu li nga xam ne mooy ginnaaw bi ñu gisee arkaanul irs yi wala arkaanul miraas yi ponk yi ñu gisoon li nga xam ne mooy charte yi gis sabab yi gis charte yi gisoon nañu kon mawaane yi nga xam ne ñoom ah bu yee yépp rempliroo nag te mawaane yi mooy yi lay xañ yi nga xam ne ñoom bu ñëwee dañuy xañ boroom la mu waroon a am dootu ko am ci miraas mi da koy teree am loolu yépp gisoon nañu ko ci kalima boobu baat boobu di ish laka rizq ish laka rizq xanaa mooy ish dundal lakam ñel la ak rizq waaye eh, wërsëg waaye bu bokk ak wërsëgu <laughs> ci weneen wërsëg wala yàlla jox waaye du nekk wërsëgu miraas mii xanaa <laughs> waaw waxoon nañ ayn bi moo doon adamul istihlaal mooy koo xam ne dafa judduta daldiwul yuuxu joxe signe de vie indaalewul bakkan kooku du donn tamit <coughs> mu amoon kooku moo doon ayin bi ashakku shin bi di ashakku shakk bi nag mooy mën na nekk ci ziwaaj mën na nekk ci sikki sàkk ci ndax kii soxnaam la woon sikki sàkk est jaamam la woon sikki sàkk est-ce que kii nii eh, ñoom ñoo bokkoon askanam la bokkoonam déet doomam laa du doomam waaye am na shakku fi sabq waaw mooy kan moo njëkk a faatu loolu bu ci bu ci sikki sàkk abee comme ñu àndoon yéegoon ci mlooto bàyyi jeeg doom ji ñu ñu ñu ñu ñu ñu labandoo te kenn manula définir kenn manula déterminer kan moo ci njëkk a gaañu mooy ndonnoo du fa mën a am ci ñaar ñooñu parce que kenn xamul kan moo njëkk gina génn àddina mu ngi mel ni rek comme oto yi joxe woon exemple waa ji nga xam ne bi ñuy wax ci charte yi que il faut faatoog ki nga xamante ne nii mooy ki ñuy ki ñu war a donn ba muy faatu ki ko war a donn mu ngi doon dund. muy exemple yooyu ñu joxe woon kon ci charte yi que waa ji nga xam ne moo war a donn fokk mu leer que moom bi nga xamante ne ci la ki muy donn di gaañu moom mu ngi doon dund. exemple yi ñu ci wàllu accident de voiture beeg wala boog avion bu daanoog wala accident de voiture ñu ñëw gis ni kii moo njëkk a dund lool beneen kaala lool sakk amu ci bu ñëwee gis ni kii mu ngi doon dund ñu xool kee kee faatu ñu ñëw xool kii mais ci yoon bi ñu ko yóbbu mu faatu kook leer na waaye nag euh, chaque bi a shakk bi euh, ci as-sabq kan moo njëkk faatu loolu mooy comme si bu ñëwoon fekk ñoom ñëpp ñu faat accident bi am na secours yi laata ñuy agsi foofu mooy dañoo agsi fekk ñoom ñëpp ñu faatu bu boobaa kenn du doon sa moroom parce que kenn xamul kan moo ci njëkk a génn àddina loolu it bokk na ci nga xamante ne ni moom la ñuy moom la achak tamit di yenu kon ich kon adamul istihlal ak achakku ak leneen laam bi mooy al-li'an mooy bu rëbboo rëbbante bu amee diggante ñaar ñuy dencante ah <coughs> bàyyi ji ne moom daa fekk soxnaam di njaaloo wala soxna si ainsi de suite ne daal mooy baay bi reconnaître wul ëmb bi ne eh, man daal ëmb bi man moom juruma ko fenn bu ma ko kenn kii mooy reconnaître neewul moom boobaa li'aan am mooy loolu day <clears throat> day tax du ñu mën a sëy du ñu mën a la donnante ku ci faatu du mën a donn sa moroom kon ayis la ka kaaf bi mooy kaaf al kufru waaw mooy jullit manu la donn koo xam ne yéeféer la yii yépp waxoon nañ dalil yi nag ah walillahi alhamdu wal minna la ah, kaaf baa ngoog mooy al mooy yéeféer moo xam chrétien la wala ndaw si <clears throat> chrétien la walla juif la wala animiste la wala athée la wala bouddhiste la wala zoroastrien la zoroastrienne la wala wala wala moom moom culture maya la yooyu la gëm ak yooyu ñoo mooy affaire xërëm yi la gëm wala animiste la yooyu yépp kooku du mën a du mën a donn kenn du ko mooy jullit bi du ko mën a donn bi ci tegu mooy ar riqu mooy ak njaam waaw ak njaam ci mawaani yi la mooy ci xañ nit ki mën a donn la waaw kon ak njaam zaay bi mooy wala du zina mooy doomu njaaloo moom du donn te loolu yépp gisoon nañ tamit fan la tegu ci waxu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam alwaladu lil firaash walil ahiri xajar ah alwaladu lil firaash te waxoon nañ la foofu mbir mi nekkul këne ndax waa ji reconnaître na ko <coughs> wala reconnaître ko loolu du ci dara parce que charia <coughs> reconnaîtreul doom joo xam ne jógewul ci lal charia neewul ne kii ndoxam duggul ci kii waxu ko looloo tax xadiisu sayyidatu Aisha radiyallahu taala anha comme ni ñu ko gisa woon nekk ci saxiixayni muy saxiix al imaam al Buxaari yu ak saxiixu al imaam muslimu bunul xajjaaj wa kadhalika qad rawahu al axaruna voilà mais buñ nee muttafaqun alayhi rek daanaka day doy ñoom ñaar daal nañ koy solo muy xadiis sayyidatu Aïsha doon wax diggante na Sa'd ibn Abi Waqqas ak Abd ibn Zam'a bi nga xam ne ci la ñuy xëccoo walidatu ah, Zam'a ndaw sa nga xam ne moom ah, jaamub Zam'a la woon mu daal di jur doom joo xam ne kii Euh, euh, euh, frère Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bi nga xam ne yéeféer la woon en tout cas dana woon doomam la ba ñuy xëccoo mu ne ko boo demee Makka rek na nga ko boo fi ñëwee ah na ko nangu ba ñëwee ci yonent ma lay saar saar mu leen di àtte bi mu xoolee xale bi ki mu nirool mooy magu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu taala anhu mel ni daal kii daal dañ ko copie conforme la mel ni daal moom daal moo taxawaat nii rek nekk à version miniature nekk gone waaye yonent bi alayhi salaam malgré loolu lépp dafa àtte ne Abd ibn yow Abd ibn Zam'a yow lay àtteel xale bi yaa koy yor ndax al waladu lil firaash walil aahiril xajar ba bara wax mu ne waxta ji bi minhu yaa sawda kon loolu gisoon nañ ko loolu lu am solo la gis nga ko côté boobu parce que <coughs> mooy wax yi naan ay am na problème mu fiq waxoon nañ la lool amul benn problème mu fiq waaw loolu benn problème mu fiq la amul que ne wala du day doon day doonam déet loolu amul problème problème li nga xam ne mooy fiq ki muy donn mooy yaayam waaw yaayam lay yaayam lay doon benn problème mu fiq amu ci waaw ay kanta ay nit a ngi wax euh, euh, euh, <laughs> wala gaa yi xam ne dañ koy laye ne naan waa ji sa comme que sa doom naturel la noo koy def mais après noo koy def mooy li sharia wax ñu def ko la al waladu lil firaash al waladu lil firaash wax walil aahiril xajar ki nga xamante ni de moo moo mooy kàccoore femme yi ñëw di déclarer ay xeer lay am waaw kanta ay ay ay ay buñ la ko doon buñ la ko doon may buñ ñëwoon bañ ne la bu doon doom jigéen la ko nga màgg ñu nar la koo may soxna sa sa xel dina teey mais après est-ce que loolu loolu lay la ci diine lool du layu diine te nag laa qiyaasa fii muqaabalati nafs fi anan nafs waaw amul amul ab qiyaas booy jox ab raisonnement booy def bu dee texte dafa taxaw texte yonent ma ne saa saa taxaw na mu leer naññ kon nag loolu amul amul leneen <laughs> waaw kon nag affaire bi c'est tellement clair que ay ñoom lii dañuy wax nag loolu taxul mu nekk ab ab ab lu ñuy bàyyi xel parce que du wute bu nekk rek wute bu nekk mu'tabar déedéet laysa kullu xilaafin mu'tabar nekkul wute bu nekk lu ñuy bàyyi xel la de yow imaginer <laughs> ci wàll koor gi yenn ñenn ci yennati yenn boroom xam-xam yi nga xam ne dañoo jàppoon ne ñoom mën nañu ci koor gi moom mën nañuy xëdd ba ba ba ba affaire bi kii <laughs> ba mu ba ba mu leer nañu ba affaire yi génn saay léegi est-ce que dangay danga naan waaw bon am na ko ko doon wax bon après dañ koy def mooy yooyu dañ koy tudd uniquement bu ñëwee ba koy tudd c'est juste pour xam ne wax ji am na mais lool mooy wàll shadha ay wax la yoo xam ne yu beru yoo xam ne kenn du ko jëfe waaw tullaabul ilmi yi nag lañ koy wax ngir ñu xam ne am na ku doon wax lii ak li muy màgg màgg am na comme am imam Amash wàllu xëdd gi fan lay yem waaw <laughs> waaw kon mooy loolu tekkiwul ne ku tëb wax rek dañ naan di wax na kon affaire bi baax na déedéet wax yépp dañ koy dañ koy fiñ koy delloo mooy ci waxu yonent bi sallallahu nit ku mu man di doon ak nu mu man di toll ak nu xam-xam ba mën a rëy nu wilaayaam mën a rëy rëy rëy ay waxam dañ koy soxla di ko delloo ci waxu yonent bi alayhi salaam bu dëppoowe moom ala ra'si wal ayn ñu bu wuteeg moom nag ñun ñu teg nee te nag du wàññi lenn ci fonk gi ñu ko fonk ak topp gi ñu ko topp ak cofeel gi ñu am ci moom waaw loolu mooy dëgg <laughs> voilà kon te sharia dafa am lenn moo tax qaida bi ñëw almaadumu xissan non almaadu almaadumu shar'an kalmaadumu xissan sharia li nga xam ne reconnaître ko reconnaître ko pour moom amu fi c'est néant ci wàllu charia ci wàllu lu palpable ci biti c'est comme si amut waaw mooy par exemple doomu njaaloo jooju xam nga charia reconnaître le kii mooy baayam mooy mais reconnaître na que ne moom yaayam lañ koy askanale voilà te yaayam lay doon te yaayam moo koy doon mais ki ne mooy baayam kooku duñ ko kooku du ko doon man istanjala shay'a qabla awaane non non al ma'dum voilà al li nga xam ne charia reconnaître ne am na lii dina exister ci charia mook ci biti nii lu palpable lu ñu mën a làmb mu ngi mel ni newu fa waaw loolu moo tax kooku kenn du ko boole par exemple charia reconnaître ne kooku exister na ci wàllu euh, filiation ak ka nga xam ne moo taxaw ne moom moo ko jur wax naa la même bu doon moom moo doon tëj ndaw samu samu fujuure ñamu kàccoore ci foo xam ne moom rek a fa am accès sax ay code yu bari la laaj fa la koy bàyyi defal ko lekk lépp moom moo ko fekk di ko kàccoore ba ndaw si ëmb mu mu moom moo koy waajal ba lim jure doom loolu taxul kooku bu deewee bu bu bu bu doom doo ci juddoo di ko di ko doom du ko doon fen ndax alwaladu lil firaash te fii lal amu fi mooy jaarut ci lal buñ nee lal nag waxuñu ah ba ñuy ba ñuy kàccoorante nañ nekk ci kaw lal bi déedéet mooy <laughs> du mariage voilà mooy du mariage bu sharia bu baax bu jaar kon zaay bi kon mooy wala du zina mooy zina zina day tax doom ji du doon kële du doon baay waaye baay ji ka nga xam ne moom lañ naan père naturel walla père biologique bu l'islam waxul père biologique de ah père bu charia reconnaître la wax waaw doom biologique déedéet doom ju charia reconnaître lay wax moom niewul mukk ne kii affaire bi mooy que ne c'est pas possible que waajee ko jur même boo yeeree kawala di zam kawalidati zama ah. hein comme ni yonent bi aleyhi salaatu salaam foofu kon xaaf bi di al moo doon faat ku fi faat ka ngay waaja kii rek ka nga war a donn moo xam baay ji moo faat doom ji ngir bëgg koo doon wala baay tëx bi moo faat euh, doomu frère am ngir bëgg koo doon walla maam ji moo faat sët bi ngir bëgg koo doon wala euh, bi wala sët bi su la bi moo faat maamam ngir bëgg koo doon moo moo moo moo doom ji moo far ba moo moo moo faat baay ji ndax koo doon ainsi de suite yooyu yépp bu amee kooku day tax du doon kële waaw mooy nag moom moo dul doon waa voilà loolu lu la mooy <laughs> attends parce que fi foofu lu jaro la mooy buñ la nee xatlu euh, euh, euh, xaajib la mooy maaneex la boobu day day day xañ nit ki kam war a doon mooy ci sens boobu kese la mooy ki faat moom moo dul mën a donn ki mu faat mais ki mu faat moom man na koo donn nga ne ma yow mais seetaan nga li nga wax voilà yow kay seet naa ko mais ku faatu nan lay doon ne ba nga naan yow kay li nga wax c'est une évidence ki faat ki ki rey ki rey nit ki rey kam war a donn celui qui assassine personne bi nga xam ne moom moo ko war a hériter moo ko war a donn c'est normal que manu koo doon mooy mooy moom du donn waaw loolu xam nañ ko mais lan ngay waxee naan ki mu rey moom c'est-à-dire sa victime moom manu koo doon moom man naa doon ki ko faat ku faatu xalaa bala nga ne naam ne fi kon yow est-ce que juumoo ma ne la non juumu ma xaaral ma répéter la li ma wax dama ne faat ki ci benn sens lay deme ki doon jéem a attenté ci viwu nit te faat ko kooku moo manula donn koo kële waaye kooku mu doon attenté wu viwam ba faat ko kooku moom mën naa doon waa ko doon jéem a faat doon jéem a wu ci viwam ma ne la dama lay jox exemple pour mu leer mooy ne nit man ngaa rey nit koo xam ne yow yaa koy njëkka dee yow de xaw ma fu ma jëm ak yow mais xanaa dee moom tudd yow dee gi ngay wax ak dee gi may wax daa bokkul ma ne la sii mooy dee gi nga xam ne ak sukun moo lay topp moo lay ci jamono mooy àddinaay sukun ngay ci teg waaw du yëgati dootul mën a tee dox dootul dégg dootul mën a tee wax dootul ci tekk lay def ñu sangu ko sangu ko dugal ko ci bàmmeel gi bee boobu laay wax ah. nit man ngaa faat nit koo xam ne yow yaa koy njëkk a ah, léegi ma la xool xam nga nit mën na jam nit xam ne moom c'est inévitable day faatu waaye mu am ñu naan son pronostic vital est engagé doo dégg loolu médecin yi di ko wax <laughs> wala son pronostic son pronostic vital n'est plus engagé mooy médecin yooyu terme yooyu la ñuy wax <laughs> waaw mooy ne waa ji bon moom moom daa son pronostic vital est engagé mooy quelque fan a ko dese wala quelque heures mu faatu en tout cas daal jege na faatu mais nag dinañ def lépp di ko faj ngir mu génn ci situation boobu agsi foo xam ne beneen côté bi nga xam ne bakkanam ne waaw kay mooy lu wolof naan bakkanam daanaka mu ngi ci xottu gerte mooy kii moom léegi moom mu faatu moom waaw léegi nag dañuy fexe génn ko ci bakkan bi ci xottu gerte goo gële mooy son pronostic vital n'est plus engagé mooy xam nga nit mën ngaa jam man na jam nit koo xam ne dafa faat da doon ma faat ki ki mu ki mu war a doon mais mu rate mais nag am na ko foo xam ne gars yi hospitalisé ko waaw entre temps bi ñu ko hospitalisé ki ko doon jéema faat moom faatu mu dee waa jële noonu mooy ki tëdd ci hôpital bi moo doon bu doon exemple bàyyi jëla moom la doon jéema rey ba gaañ ko vraiment ba mu nekk hôpital moom mu faatu doom ji bàyyi ji da koy doon bu boobaa voilà après quelques jour rek bi kële faatoo ki ko doon jéema faat moom mu faatu mooy bu boobaa bàyyi ji moo koy doon loolu lañ lay wax ne ci benn sens la voilà mooy waa ji kan moo ko rey pa pa bi faatu ci hôpital bi doom jee ko rey parce que à la suite de ses blessures il est mort à la suite de ses blessures ah que ça que que son fils euh, lui a porté voilà mooy euh, euh, jam-jam yi ko doom ji def ak yi nga xam ne moom la ko def yooyu moo tax mu faatu kon nag moo ko faat mais sauf que doom jee njëkk faatu lool la waaw nga jam nit waaw bal yow yow nga njëkk koo faatu mooy yaa ko faat yaa ko faat mais nga njëkk koo faatu parce que entre temps mu ngi ñu ngi koy faj finalement mu am rechute après mu génnaa àddina kan moo ko faat yow la mais yow entre temps faatu nga mooy kooku da lay mën a doon kon loolu moo doon riche la ka rizq boroom ashalul masaalik moom nan la ko waxe mu ne mooy naan wayum wayum naul irthu bi wasfi riqi wal qatli amdan aw bi shakki sabqi aw adami istihlaali aw liaani kada zina taxaalufu ladyaani mooy liñ gisoon bi passé nii la ko waxe moom boroom ashalul masaalik raxmatullah alayhi mu ne wa yumna'u al-irthu bi wasfi ar-riqqi wal-qatli amdan aw bi shakki as-sabqi aw adami izdilaali aw al-i'aani kada zina taxaalufu al-adyaani mu ne wa yumna'u al-irthu dina tere nit donn bi wasfi ar-riqqi ci bu dee kooku meloog njaam la yor mooy am njaam la ab jaam wal-qatli ak faat mooy moom liy mujjee woon wax sànk amdan ci loo tey loolu waxoon nañ la xilaaf yi parce que liñ la waxoon noonu am na ci Maliki yi rahmatullah ñoo xam dañ ne fat euh, bu dee waa ji tayu ko mën naa donn waaw mën naa doon mais li gën a siiw naan kooku du donn waaw kooku dañ koy xañ waaw bi shakkin wala ci shakk sabqi aw bi shakki sabqi voilà mooy anakan moo njëkk a faatu ñuy sikki sàkka waaye shakk bi day dugalaale shakk bi nga xam ne moo ci ziwaaj ci est kii kii kii soxnaam la woon gaa yi naan wóorul ah non kii est-ce la woon wala est-ce que doomam la loolu day tax kii du mën a doon aw adami silali awliani wala boog ñàkka yuuxu xale bi bi mu juddoo mooy koo xam ne ndaalewul bakkan awliani wala ñaar ñoo rëbboo fu rëbboo am ndonoo manu fa am kaza zina kaza zina naka noonu sina muy njaaloo taxaaluful adyaani wuute ay diine lii lañu gisoon walillahil hamdu wal minna que voilà côté faatu gi lañ fàtte woon préciser côté boobu aywa léegi tey lan lañ digge woon tey ñu war a gis ana ñan ñooy doon ginnaaw bi ñu gisee ponk yi taxaw na ah sabab yi taxaw na shurut yi condition yi taxaw na mawaani yi war a tax nit ki du doon nu dàqu na mooy jóge na fi parce que bu ci nekk rek day tax nit ki comme son nom l'indique day interdire dara xaj nit ki ndono léegi nag ñooñu ñooy ñan ñaata ñooy donn ci góor ñi ñaata ñooy donn ci jigéen ñi ah ñiy doon ci góor ñi ah, ñiy doon ci góor ñi ñu bari lañu ñoo xam ne boo leen tasee en général ah, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ah, loolu la ku mel ni boroom ashalul masalik lool la wax moom dix la ci tudd waaye boo ko tasee quinze lañu kantaa jigéen ñi boo ko tasee ñoom dix lañu da ngay gis ñuy tudd naan diis ci góor ñi set ci jigéen ñi mais loolu euh, mooy boo ko tasee ëpp nañ loolu boo ko tasee ëpp nañ sept ci jigéen ñi ëpp nañu li nga xam ne mooy dix à vrai boo ko yaatale mooy boo tasee wax yi da ngay gis ne ñoom ñiy donn ci góor ñi dañuy yem quinze quinze la ñuy yem waaw ñi nga xam ne ñooy donn ci li nga xam ne mooy euh, góor ñi ñoom dañuy nekk li nga xamante ne noo jigéen ñi muy diis léegi nag ana ñooñ ñooy mu ngi mel ni euh, boroom ar moom diis la ci tudd ah la ci tudd im naan wal waarisuuna min ar-rijaali walwaarisuuna min alrijali ashara moom alwaarisuuna ñuy donn minar minar rijaali ashara ashara mu ne ñuy donn ci góor ñi diis lañu asmaa'uhum seen tur ma'ruufatun mushtahira ñooñu ma'ruufa ñu ñu xam lañ mushtahira lu siiw la mooy ñoom ñu siiw lañu lu ñu xam la Euh, léegi nañ leen tudd ñoom ñooy ñan ci góor ñi d'abord kon wax nañ la lañu à vrai mooy lan mooy rek comme lim commencé al ibnu wabnul ibni mahma nazala wal abu wal jaddu lahu wa in ala wal min ayil jihaati kaana qad anzala allahu bihi al qur'ana wa ibnul axil mudli ilayhi al abi fasma maqaalan laysa bil mukaddabi ha wal am wa ibnul am min abiihi washkur li dhil ijaazi wa tanbiihi wa zawju wal mu'tiqu dhul walaa'i fa jumlatu dhukuuri haa'ulaa'i waaw euh, moom tudd na mais diis la léegi ñun nañ wax ke nañ wax kii waaw kon Ah, léegi xoolal dañ la koy dañ la koy defal loo xam ne benn schéma xoolal nañ la ko defal nañ la ko defal benn schéma pour souci de de de de mu gën a simple xoolal jëlal këyit ma walla bu dee fi nga ne am nga këyit e, bii weesu du gisoon nañ biñ la naan parabolu garab gi yaa ngi fàttale ko lool misaalam garab bi masalu kalimatin allahu akbar allahu akbar <laughs> mooy dafa am ñu ñu naan racines yi mooy cosaani garab gi ñooñu lañ woo mooy ñi jur ñi jur nit ki muy kon baay ji le ak le mooy maam ji grand-père mooy ñoom maam bàyyi maam ñooñ ñépp ñooñ ñépp ñooy cosaan ndax père bi muy baay ji fan la jóge ci baayam ainsi de suite ñooñu mooy maam maamaati maam maamaati maam loolu mooy cosaanu garab gi nga yéeg mooy garab gi loolu mooy cosaan bi tronc bi mooy nit mooy doom ji hmm? mooy le mooy doom ji yaa ngi ci parabool bi ba léegi après nga am ci kaw garab gi boo yéeg car yi branche yi voilà nga am branche yi est-ce que yaa ngi dégg ba fii nii j'espère que li may wax c'est pas euh, euh, mu ngi leer kon am na ñetti partie ci garab gi dat mooy cosaanu garab gi fi racines yi te loolu mooy cosaanu garab gi kon mooy baay jeeg hein maam jeeg ñu góor ñi lañuy wax hein déglul de góor ñi lañuy wax ñii donn ci góor lañuy wax waxuñu jigéen ñi waaw cosaan bi mooy bàyyi mooy geño gi ak maamam ak ko bàyyi ak baayam bi maam ci doom ji ak ak ak maamaati maam ainsi de suite ñoo ñële ay ñoom ñoom ñële léegi ci kaw mooy doom ji nag nekk dàtt bi mooy mooy kii tronc bi tronc bi mooy doom ji garab gi léegi li ci des bi mooy mooy doom ji moom mi taxaw ay doomam muy branch yi muy furon yi ci suuf ñoom peer ñooy usul yi ñooy cosaan bi ñooy la racine ñooy la racine de l'arbre ñële ñooy furon yi ñooy ñi nga xamante ne ñooy ramification yi jóge ci garab gi léegi nag ñiy doon xoola boo ko tasee nii dangay am côté bii nii mooy boo commencé ci suuf mooy mooy ñi nga xam ne ñoo soutenir famille bi mooy ci ñoom lañ jóge mooy premièrement boo jógee ci doom ji taxaw doom ji moom teg ko mu taxaw ah monsieur A nu bàyyi bàyyi ji ñu ne bàyyi monsieur A kon al ab mooy un mooy le père bàyyi ji mooy un ki nga xam ne moo ci tegu mooy bàyyi kooku mooy maamu monsieur A maamu mu A mooy son grand-père ki jur baayam ak nu mu gën kawe xam nga am nga deux nañ yem ci deux yooyu léegi boo paree foofu nga dem ci wàllu euh, ñi nga xam ne ñooy doom yi kon am nga deux ah côté père grand-père deux léegi furoo yi mooy mooy cosaan yi mooy nga am doom ji le fils de monsieur A waaw le fils de monsieur di sët ci grand-père ak père wu monsieur kon le fils mooy nga am trois mooy doomu monsieur A trois ak doomi doomam mooy surtout doomu monsieur A moom doomam ki nga xam ne monsieur moom day mujj nekk maam ci moom waaw foofu it nañ ci yem ci deux ci deux yi rek mooy doomu monsieur A ak doomi doomi monsieur A le fils ak le fils du nga am quatre am nga quatre ah doo am nga kaat léegi léegi euh, ginnaaw bi nga amee lii lii ñooy am nga al usul ak alfur furu' mooy am nga deux ci al usul yi bàyyi maam ak nu mu gën kawe jëm kaw nga am lan doom doom ak ki nga xamante ne nii mooy doomam jëm ak nu mu gën wàcc mooy sët sëtaati sët sët sëtaati sëtaati sëtaati sët ba ca suuf mais ñun deux lañ ci jël mooy doomu monsieur A ak sëtu monsieur A kon am nga ñaata ñoo am ñeenta ngoo euh, léegi nag mu des euh, mooy baay ji mooy cosaan bi xam nga baay ji fi ne ay frère am yoo xam ne yu góor lañ yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay mooy frère bi mu bokkal ndey ak baay wala frère bi nga xam ne ñoom ñoo bokku baay yaa ngi dégg jàppal mooy ci garab gi xam nga garab gi da ngay def dangay def beneen xam nga bu dee baay ji ñooy cosaan mooy racines yi dangay mel ni dangay defaat beneen façon garab bu génn ci racines yi mais taxaw beneen côté bi. waaw ndax ñoo bokk mook fils moom monsieur A ñoo bokk fu ñu jóge mooy koo xam ne moom moo bokk ak moom bàyyi soit ñoo bokk nday ak bàyyi nga am mooy koo xam ne ñoom ñoo bokk nday ak bàyyi ah frère ngeen koy wax mooy koo xam ne yéen a bàyyi kooku nga am lan cinq ak frère boo xam ne baayu monsieur A moo ko jur mais nag bokkuñ ndey ak baay ñoo bokk kooku da nga koy def ca beneen wet ba beneen fa côté garab ga muy frère bi nga xam ne moom frère la mais bokkuñ ndey ak baay du al axu shaqiiq waaye al ax li ab mooy freer la boo xam ne freeram la waaye papa lañ bokk mais bokkuñ yaay nga am siis hmm? waaw léegi nag mooy ñoom ñooñu. muy al al axu shaqiq mooy frère bi nga xam ne mooy frère germain ki nga bokkal ndey ak baay ak frère bi nga xam ne bàyyi dong ngeen bokk léegi nag ñoom ñu am ku nekk doom seen doom ñoom mooy ñoom seeni doom kon ñoom boo ba nga xëccee comme monsieur A nga mooy dangay def ci gauche bi wala ci droite bi sa côté ndejoor nga def frère germain mooy frère bi nga xam ne moom ak ñoom moom ak monsieur A ñoo bokk ndey ak baay nga def ci côté gauche bi beneen côté bi lépp nag ju jóge ci racine bi monsieur A jóge rëdd bi nga defaroon ci garab googu mooy ñaari garab ngay defaat yoo xam ne ñoom ci racine monsieur A leen jóge fa monsieur A jóge ndax seen ndax bàyyi ndax moom ak ñaar ñi ñoo bokk bàyyi sauf ko kële la gën a bokkal mooy kële dafa bokk ak moom bàyyi bokk ak moom yaay. kii mu bokk ak moom bàyyi waaye bokkul ak moom li nga xam ne mooy ndey léegi nag boo defee lool nga def ñoom ñu am car mooy les branche frère son frère germain am car mooy ki mu bokkal ndey ak baay ay doomam waaw son fils muy ñaata muy set kon waaw son frère germain muy set muy set léegi ah kële ki ci des mooy frère bi nga xam ne frère germain moo ci bokkal ndey ak baay doomam kooku muy nga xam ne monsieur a baay tëx lay doon ci moom mooy papa bu ndaw la ko ñenn ñi wax mais wolof pur baay tëx lay wax waaw mooy sa frère boo xam ne sa frère papa léegi beneen frère bi nga xam ne moom papa la bokk ak monsieur kooku it mu am doom le fils de du frère mais pas germain frère bi nga xam ne papa lañ bokk bokkuñ yaay kon kooku doomam moom muy wit nga am wit est-ce que yaa ngaa dégg léegi nag gis nga boo paree ci ñii hein mu des nga ne mais monsieur A moom balee compter ko nga ne ko monsieur A nag booleel ma ko ci instant bi mooy monsieur A monsieur A day nekk jëkkër voilà mooy moom az-zawju waaw mooy jëkkër jëkkër góor la di jëkkër mooy mooy lépp mujje aan ak mooy lépp kon mujje aan yi boo ko ci boolee muy neuf voilà léegi boo paree ci neuf yooyu ba léegi ñu ngi ci la parabolu garab gi am na ñetti garab mujje aan moo taxaw cosaanam di ay maamam ak maamaatam moom mujje taxaw nekk jëkkër am ay doom muy doomam ak doomu doomam ñoo ñëpp ay góor la ak ñaari frère yoo xam ne kii moo bokk ak moom nday ak baay kee nday baay kese lañ bokk nday bokku ci mooy kee ku njëkk ci nday ak baay lañ bokk keneen ki baay kese lañ bokk ñoom nga boole leen ci après ñoom ku nekk am doom ju góor ñooñu it nga boole leen ci voilà léegi nag ginnaaw lii foog naa euh, ñu ngi avancé euh, ki ci des ki ci des muy euh, ki nga xamante ni mooy euh, baayu monsieur A baayu monsieur A baayu monsieur moom am frère kon baayu monsieur A moom frère am lan la bàyyi tax la ci monsieur moom nga génne ko. moom du génne ci moom beneen kii lay taxaw mais ca grand-père lay jóge moom ca grand-père ndax grand-père moo jur monsieur A mais moo jur waa nañ ko wax monsieur B monsieur B mii di frère ci nga xam ne mooy monsieur monsieur monsieur A moom mu taxaw waaw léegi kooku noonu da nga ko ciy boole boo ko ci boolee ñu am dix mooy bàyyite xam mooy son oncle paternel lañ koy wax ki nga xam ne mook sa papa ñoo bokk baay mais kii oncle paternel germain mooy moom ak sa baay ñoo bokk ndey ak baay muy monsieur B voilà di fi su grand-père mi nga xam ne di fi su père ki nga xam ne moo di père monsieur A waaw léegi kon <laughs> euh, kooku kooku mooy euh, mooy non papaay monsieur A laa bëggoon wax papaay monsieur A voilà papaay monsieur A dafa mooy frère waaw loolu laa ma wax jur monsieur A ak monsieur B <laughs> voilà monsieur B day nekk <laughs> moom bàyyi lay doon kon moom bàyyi la waaw monsieur B day nekk bàyyi ci monsieur A parce que papaay monsieur A bu dee moom frère frère am mooy ki bokkal nday ak baay son frère germain mooy nekk oncle paternel ci monsieur kon nga boole ci kooku ñu am lan dix hein nga am ki nga xam ne moom oncle paternel la waaye mooy frère monsieur A la mais bokkuñ ndey ak baay mooy papaay monsieur A monsieur A papam dafa am frère buñ naan monsieur B waaye monsieur B moom moom moom moo ma bokk ndey ak baay waaye am na beneen frère boo xam ne baay kese lañ bokk waaw léegi nga boole ci kooku nga am ñaata am nga onze hein après nga am kan nga am ki nga xamante ne nii ah, frère wu frère wu euh, monsieur mi nga xam ne mooy jëkkër mais frère boo xam ne moom euh, moom yaay lañ bokk nga am lan onze douzième bi di kan douzième bi mooy ki nga xam ne jaam la jaam boo xam ne mooy monsieur A moo ko goreel moo ko goreel waaw monsieur A moom moo ko goreel moom moo ko goreel monsieur A moo ko goreel jaam boobu bu génnee àddina te bàyyiwul kenn koy doon monsieur A mooy doon alal jéem kon kooku léegi nag xam nga sànq waxoon nañ la bàyyi texu ki nga xam ne monsieur A moom papaay monsieur A dafa am freer boo xam ne moo bokk ak moom day bàyyi. ba pare am frère boo xam ne baay rek lañ bokk ñaar ñooñu nag ku nekk am doom muy treize quatorze muy treize quatorze hein léegi treize quatorze wala quinze àgguñ quinze xoolal xoolal mooy mooy xoolal nañ jël peut-être <laughs> peut-être dañ ma ne mais sa lii dafa compliqué teegalee na lim looloo tax ngay hésiter entre quatorze quinze ma ne la xoola waa kay léegi nañ jël kon euh, nañ jël baay le père mooy kilo la jur un ki la jur moom ka ko jur deux mooy sa maam le père un le grand-père deux est yaa ngi dégg voilà léegi ak ki nga xamante ne nii mooy yow yow mi taxaw yow mi nga xam ne yow yaay doomu sa baay yow yaay jëkkër ji ah le mari ak ki nga xam ne quatrième bi nekk sa frère boo xam ne hein moom sa frère la waaye côté yaay waaw al axu li um moom la kële wax na wal axu min ayil jihaati kaanaa anzala allahu bihi alqur'ana voilà wal axu li um mooy koo xam ne sa frère la mais yaa ngeen bokk frère de lait lañ koy wax loolu dañ koy lool dañ mo parce que frère de lait ummu radaa wala doom ko loolu beneen affaire la lool ci radaa la mais bon léegi ak français léegi en français ñoom noonu lañ koy woowee ki nga xam ne yaay kese nga bokkal ñu naan c'est mon frère de lait wala frère maternel voilà wala frère maternel sax moo gën a kii de lait parce que de lait day indi confusion ak li nga xam ne mooy ki nga xam ne yéen a nàmpandoo te bokku ngeen dara waaye yéen a nàmpandoo léegi nag yéen a bokk daanaka yéen ñaar moom ay frère ngeen waaw bu dee jigéen la manuma koo takk moom it manula sëy ak man te mooy lien day dox lien ak nekk mbokk kon frère maternel mooy wal wal wal axu min ayil jihaati kaana après mu am ki nga xam ne mooy al axu ab ki nga xam ne cinquième bi mooy ki nga xam ne sama frère la waaye bàyyi lañ bokk waaw mooy le frère paternel mooy cinq paternel hein après après frère paternel mu am six muy ki nga xam ne nag mooy al axu shaqiq mooy ki nga xam ne moom cette fois yi xam nga mooy eh, moom sax laa waroon a jëkk tudd mooy frère bi nga xam ne maag moo ma bokk nday ak baay le mari moo bokk ak moom nday ak baay après yeneen ñaari frère yu ñu séddoo mooy yaay kese lañ bokk kii keneen ki baay kese lañ bokk waaye comme que def nañ nii kon def nañ le père def grand-père wala sax ñu defoon grand-père ndax moo jiitu après le père après le mari di doom ji di doomu père bi hein après le frère maternel le frère paternel ak ki nga xam ne mooy le frère germain du lool ngeen koy waxee budul lool rek ngeen ngeen corriger ma de waaw man moom le frère germain mooy ki nga bokkal ndey ak baay am nga six am nga six sa bopp après léegi nag mu des nag seeni doom nag ñëw waaw mooy mais fii nag ki nga xam ne doomu frère maternel dañ koy dañ koy éliminer waaw mooy doomu frère boo xam ne yow sa frère bi nga xam ne ki nga li nga bokkal moom moo yéen a bokk yaay mais bokku ngeen pap moom ay doomam bokkut ki bokk mooy ki nga xam ne frère bi nga xam ne yéen a bokk ndey ak baay ak frère mooy frère bi nga bokkal ndey ak baay doomam moom wala frère bi nga xam ne baay kese ngeen bokk seen doom voilà ñooñ ñoo bokk ñooñu ñoo bokk ci affaire bi ci liste bi kon set nga ne frère germain laa jóge kon ma ne ki ma bokkal nday bàyyi son fils le du frère germain du frère germain mooy doomu ki nga xam ne maa bokk ak moom nday ak baay doomam moom huit le muy doomu du frère paternel voilà du frère paternel mooy ki nga xam ne maa ngi moom a bokk lan ma bokk ak moom lan bàyyi mais bokkuñ yaay kiñ bokk ak yaay wax nañ la kooku doomam éliminé ko son fils c'est éliminé moom du bokk voilà léegi ginnaaw bi nga paree noonu kon am nga ibnu doomu frère germain am nga doomu ki nga xam ne moom bàyyi ngeen bokk waaw bàyyi ngeen bokk ki nga xam ne bàyyi ngeen bàyyi ngeen bokk ak kan loolu benn affaire la léegi nag mu des côté ñi nga xam ne ñoo bokk sama baay mooy ay frère waaw ñooñu frère yooyu dafa am frère boo xam ne ñoom ñoo bokk ndey ak baay am frère boo xam ne bàyyi lañ bokk am frère boo xam ne yaay lañ bokk waaye ki bokk ak moom yaay bokkut c'est éliminé ki nga xam ne moom li bokk ak sa papa mooy yaay lañ bokk ko bokkul waaw kon léegi neuf hein mooy le frère le frère germain de mon père moom la ñuy wax oncle paternel hein oncle parce que keneen ki oncle paternel la oncle paternel germain voilà nañ ko waxee noonu xaw ma ndax est-ce que ça existe ou pas je ne sais pas oncle paternel oncle paternel germain mooy ki nga xam ne sama rakku baay la walla sama magu baay la mais ñoom ñaar ñoo bokk nday ak baay waaw ki nga xam ne mook sam papa ñoo bokk nday ak baay waaye ma ne oncle paternel germain léegi dixième bi muy oncle paternel tout court waaw parce que parce que na nekk oncle paternel tout court moom oncle paternel mooy mook sama baay ñoo bokk baay waaye bokkuñ yaay oncle aywa oncle paternel mooy dix oncle paternel mooy koo xam ne mook saa baay mook saa baay bokku baay mais bokkuñ yaay kon kooku mooy dix léegi nag mu des ñu ñëw nag ñoom ku nekk ci ñoom ñaar seen doom hein ku nekk ci ci soo ci ñoom ñaar seen doom mooy kon onze mooy le fils fils le fils de l'oncle paternel germain voilà de l'oncle paternel germain l'oncle le de l'oncle mooy man ki bokk ak sama papa ak baay moom doomam moom ci liste bi la bokk léegi douzième bi mooy ki nga xam ne le fils aywa le fils le fils de l'oncle paternel tout court mooy ki nga xam ne mook sama bàyyi mook sama père mook sama père ñoo bokk lañ ñoom ñoo bokk bàyyi mais bokkuñ yaay voilà nga am lan douze léegi nag man mi nga taxa mooy le mari le mari moom doomam sànq kooku laa tëboon looloo taxoon ma doon juum euh, ci ci wala waxoon nañ ko boobu waaye nañ continuer suñu fii léegi treize treize mooy kan mooy le fils du mari le fils de de ki nga xam ne moom lañ waxoon fële monsieur A mooy moo bu doon le mari dañoo def comme si man la dama naan mon fils man voilà mon fils mooy treize quatorze mooy le fils de mon fils mooy sama sët le fils de mon fils mooy sama sët ki sama sët bu góor jur léegi quinze quinze bi mooy kan mooy l'esclave bi nga xam ne man maa ko libéré l'esclave affranchi l'esclave affranchi damay bind comme yéen de bu dee am bu dee ne ku ku toog mën a bind <laughs> voilà l'esclave affranchi qui n'a pas de qui n'a pas d'héritier sauf en dehors de moi mooy kooku amul kenn ko amul doom amul kenn ko doon kooku ta maa ko maa ko maa ko libéré kooku voilà kon 15 yango mooy bu ñu prendre liste bi pour wax la 15 yi nga xam ne ñooy doon waaw mooy le père lañ njëkkoon a tudd mooy ki nga xam ne moo ma jur man waaw kay léegi nañuy wax comme man mii man mii man la waaw mooy man mooy man nañ ma teg ne mooy mais sama kaal la ñuy jël mooy man sama baay ak sama maam ñaar lañ ñaar la ñaat lañ am ñaar sama baay sama maam loolu mooy usul bi mooy ñi nga xam ne ñooy sama racines kon ñaara woog sama baay man ak sama maam le père et grand père ak man man mi taxaw bala ñoo jàll ci kenn man <laughs> mooy man voilà léegi doom yi lañ ci waroon a indi automatiquement comme que tudd nañu ma man pour gënoon a simple mooy man sama doom ak sama doom moom doomam sama doom ju góor doomam ju góor góor parce que góor la ñuy wax fii dañuy recenser nee nañ quinze lañu mais bon nañ suivre li ñu waxoon sàng ndax doom yi lañ mujjee ak eh, eh, eh, ñoom lañ mujjee laata ñuy indi esclave affranchi lañ mujjee indi doom yi lañ indi door indi esclave affranchi mais fi mu gënoon a kiiwee mooy man bi ma tuddee sama bopp ma indi leen automatiquement sama doom ak sama sët waaye garaawul kon le père le grand père sama baay ak sama maam ak man ñuy ñett sama frère bi nga xam ne ñoo bokk yaay. wal axu min ayil jihaati kaana qad anzala allahu bil qur'aana frère bi nga xam ne man maa moom a bokk yaay mais nag bokkuñ papa waaw léegi ak frère bi nga xam ne ñoo bokk baay waaye bokkuñu yaay ñu koy wax frère paternel tout ah, muy cinq frère bi nga xam ne maa moom ñoo bokk ndey ak baay muy le frère germain ki nga xam ne sama sama mag la walla sama rakk la waaye maak moom ñoo bokk nday ak baay set muy le fils du frère germain mooy sama frère boobu nag moom doomam waaw beneen bi ci tegu muy huit bi muy frère sama beneen frère bi nga xam ne moom papa kese lañ bokk waaye bokku njaay après après ñu jël. Euh, neuvième bi muy ki nga xamante ni mooy sama oncle paternel mooy man sama papa sama papa sama papa moom frère koo xam ne frère la mais frère am boo xam ne moom moom ñoo bokk ndey ak baay kookoy neuf kookoy neuf ki mu sama man sama frère papa bi mbokkal ndey ak baay rakkam wala magam bi mbokkal ndey ak baay bu góor diis bi mooy man sama papa ba léegi beneen frère bi nga xam ne papa lañ bokk waaye bokkuñ yaay muy oncle paternel tout court diis a bokk onze muy sama papa bi ma la njëkk a tuddal sama papa moom frère bi mu bokkal ndey ak baay moom moomu doomam ak kooku mooy onze douze mooy frère beneen bi nga xam ne papa rek lañ bokk moom doomu kooku muy muy lan douze treize muy man ci sama wopp sama sama doom man quatorze bi di sama doomu doom mooy sama sët quinze bi muy jaam boo xam ne maa ko affranchir ah gis nga boo ko tasee lii la quinze yi la lay indil waaw quinze yi lay indil voilà <laughs> ah. euh, léegi lii ñooy ci góor ñi léegi Euh, dañuy recenser rek góor ñeeg jigéen ñi après bii di ñëw dinañ ñëw ci euh, ñii nii ci euh, mooy mooy ñu bari ñii nii masha Allah <laughs> yooyu dinañ ci ñëw mais léegi dinañ ñëw ci kon góor ñaango quinze bu ñu reprendre ci ordre boo xam ne mooy gën a mooy gën a tane xoolal wala rek ñu wax ordre bi ñu wax sànq mooy sama papa. moom papa mooy sama papa ak sama maam deux ak man ñuy trois sama doom man muy quatre ak sama doomu doom muy sama sët man sama doom man doomam muy sama sët muy cinq ak ki nga xam ne mooy man sama frère wala bala ñoo ñëw sama frère mooy sama papa moom frère am moom rakkam wala magam bi mbokkal nday ak baay ak doomam ñuy kon nga am six ak sept parce que sama sama baay tëx moom la wolof naan bu ñuy naan baay bu ndaw mais baay tëx la wolof di wax mooy bi gën a siit mooy mooy mooy af sax mooy fasaax bi waaw <laughs> fosxaa bi mooy baay tëx mooy baay tëx ak doomam mooy cinq kon six ak sept léegi sama beneen li kooku mooy baay tëx bi bokk ak sama baay ndey ak baay waaye mu am beneen baay tëx boo xam ne baay kese la bokk ak sama baay kooku moom ak doomam kon ñu am deux kon c'est huit après biñ paree ci loolu ñu ñëw nag ci ñi nga xamante ne nii mooy man samay frair man ma am frère boo xam ne maa ngi moom a bokk ndey ak baay kooku moom ak doomam moom sama frère bi nga xam ne maa bokk ndey baay ak doomam kon ñu am dix onze ak sama beneen frère bi nga xam ne baay lañ bokk ak doomam ñu am kon euh, euh, douze waaw après mu am ki nga xamante ne nii mooy euh, euh, esclave bi esclave bi moom mu dugg ak ki nga xam ne frère bi nga xam ne man maa bokk ak moom yaay lañ bokk waaye bokkuñu pàpp voilà ñoom ñaar ñu dugg moom esclave bi muy quatorze ak quinze kon quinze a ngoongo hein kon gis nga ginnaa bari ci walwaarisuuna min ar-rijaali ashara ndax moom boroom al arrahab ya dane walwaarisuuna ñi nga xam ne ñooy doon min ar-rijaali wax nañ la nag ëpp na loolu mooy boo ko tasee quinze lañu léegi nag ñu ñëw ci jigéen ñi kon góor ñaa ngoog quinze lañu bon j'espère que li ma wax c'est pas compliqué <laughs> léegi léegi nag ñu ñëw ci côté jigéen ñi jigéen ñi ñoom wax nañ la ñoom dix la ñu en général ñoom ñoom mooy euh, euh, ñuy wax ci miraas bi euh, te te di tënk yenn yi surtout ñiy way en général léeg-léeg ñu wax la dañ naan la set comme ni ñu waxee fee dix mais mbir mi ginnaa ginnaa yaatu lool moo tax moom ab boroom ar-Rahabi rahmatullah alayhi mu ne walwa moom sept moom sept la tudd mu ne wal waarithaatu min an-nisaa'i sab'un lam yu'ti untha ghayrahunna shar'un bintun wa bintubni wa bintubnin wa ummun mushfiqa wa zawjatun wa jaddatun wa mu'tiqa wal ukhtu min ayil jihaadi kaanat fa haadihi iddatuhunna baanat moom lii la ëndi set mu ne wal waarisaatu ñiy doon ci te nekk jigéen minan nisaay ñiy doon ci jigéen ñi sab'un mu ne ñoom ñaata lañu dañoo nekk ñoo xamante ne nii sab'un mooy ne ñoom sept lañu lam yu'ti unsa ghayrahunna shar ku dul jigéen ñi set yi lis sharia joxu la dara mooy joxu la dara ci miraas mu ne léegi nag mu commencé lim bintul sa doom mooy man bu eka bi jëloon man sama doom wa bintub nin mooy man sama doom ju jigéen ak man sama doom ju góor doomam ju jigéen voilà parce que affaire bu du demee côté man sama doom ju jigéen moom doomam déedéet mooy man sama doom ju jigéen moom doo moom moom moom dañ koy compter waaye ke ciy tegu mooy sama sët manul nekk sët boo xam ne mooy sët bu jóge ci doom bu jigéen du bokk déedéet sët bu jóge ci doom bu góor sët bu jigéen bu jóge ci doom bu góor moom lañuy ñuy mais pas sët bu jigéen bu jóge ci doom bu jigéen foog naa loolu leer ma ah moom la naan bintun wa bintu ibnin ak doom ju jigéenu doom ju góor voilà pas waxulat wa bintu binti déedéet wa bintu ibnin mooy doom ju jigéen joo xam ne ci doom ju góor sama doom ju góor a ko jur wa ummun mushfiqa ak yaay joo xam ne mooy day am yërmande lool ci doom ji mooy yaay rek ah wa zawjatun ak soxna wa jaddatun ak maam ah mooy maam wamotiqa ak koo xamante ne nii mooy jigéen boo xam ne euh, moom dafa goreel benn jàmm waaw kooku it day am wal uxtu ak sœur sama sœur min ayil jihaati kaanat ak wàllum jóge loolu dinañ ci ñëw nag ci yaatal ci yaatal bi nii léegi kon moom mu ne fa haalihi ñii iddatuhunna mooy seenub lim baanat feeñ na ta leer mais wax nañ la ni ëpp nañ lii ci boo ko tasee mooy li mu wax nii la de mais boo ko tasee dañuy mat diis jigéen ñi léegi jigéen ñi nga xam ne ñooy donn ñoom kon mooy ki njëkk mooy albintu mooy man ba léegi kon restons ci lii bi nga xam ne moom lañ joxe woon mooy nañu yem ci ñun fi ñu fi ñu ne woon mooy man man wax sama bu jigéen nga compter ana sama bindukaay bi dala monsieur Ibrahima ah, mu ngi nii voilà léegi voilà côté bii lañ def góor ñi léegi reprenons côté jigéen ñi ak yi nañ jël côté jigéen ñi kon diis un mooy man maa fii ya aywa un mooy man sama doom bu jigéen deux mooy man sama doom bu góor moom doomam ju jigéen la fille de mon fils voilà mooy ki nga xam ne moom sama doomu sama sama sama sama sët bu jigéen la waaye sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur voilà kon mooy ak lu mu gën a ah mooy mooy bu wàccaatee lu mu gën wàcc waaw mais dañuy tudd deux yi léegi après trois manoon nañu commencer ci usul bi comme yaay bi moom mooy branche bi mooy cosaan bi parce que euh, ci moo ñu meññ waaye bon baax na euh, euh, mooy maam bu jigéen ak maamaat ak maam maag mooy ki nga xam ne man sama man bu ma tuddee sama yaay maam sama maam man mooy ki jur sama yaay ak moom ki ko jur moom ainsi de suite ah waaye waaye ci côté bàyyi de ci côté bàyyi ak côté yaay tamit ñaar yépp moo tax mu ne oh oh oh lan la ko waxe sànq euh, mooy jadd euh, wajaddatun voilà moom wajaddatun la wax mais wajaddatun bi mooy euh, ci jihaat yi mooy bu mu ci mën a doon kon léegi reprenons pour bañ a compliquer kon ñu jël maa fii sama doom ji jigéen sama doom sama sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur trois mooy mooy sama yaay mooy ma mère ah yaa nga dégg bi ci tegu mooy ki nga xam ne moom sama yaay moom ki ko jur moom mooy ma grand-mère maternelle ah grand-mère maternelle du loon leen koy wax bu du noonu rek corriger leen maa ngi bind de maternelle grand ma grand-mère maternelle cinq muy ma grand-mère ma grand-mère mais paternelle mooy ki nga xam ne ci côté yaay côté baay lu jóge mooy ndaw si nga xam ne moo jur sama baay man voilà kooku mooy aljadda après léegi nag ñu ñëw nag ci man ma sœur bi nga xam ne sœur germaine germaine wala germaine ngeen di waaw germain lañ waxoon kon def lañ ci yokk xanaa ah majeur mooy ki nga xam ne sama sama rakk bu jigéen boo xam ne maa ngi moom a bokk nday ak baay kon ma sœur germaine hein léegi mu am beneen sœur boo xam ne ñoo bokk baay mais bokkuñu ñoo bokk baay mais bokkuñu yaay ma al ukhtu Euh, bi nga xam ne kon paternelle lañ koy woowe ma sœur paternelle voilà ma sœur mooy ki nga xamante ne nii ñoo bokk lan ñun ñoo bokk papa sama rakk bu jigéen wala mag bu jigéen boo xam ne ñoo bokk papa waaye bokkuñu yaay léegi huitième bi muy ma sœur mooy ki nga xam ne yaay lañ bokk maternel mooy yaay lañ bokk waaye bokkuñu papa hein léegi nag ban jigéen moo ci teguwaat mooy sama soxna waaw mooy soxna si az-zawja mooy moom moo ciy tegu muy ndaw euh, soxna si euh, euh, nañ l'épouse voilà mari wóoru